léegi mu ne waqa wa saraxa jabalatum jabalatum nul Hanbal kanta waajiñ naan jabala di doomi ku ñuy wax Hanbal imaam Ibn Hisham nag nee na ibnul Hanbal au lieu de jabala moom mii temps yi muy wax lii yéeféer la woon mais dina mujj tuub mbokku kan la woon mbokku Safwaan mu ne wa maa axiihi li ummihi safwaanu ibnu umayya wa safwaanu mushrikun fi lmuddati allati ja'ala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa batala sixru lyowm waaw kantaa jabala imaam euh, euh, ibn hisham nee na du jabala moom dane imaam nisaax moo ne jabala wa saraxa mu yuuxu jabalatu ibn al-Hanbal moom mu ne kalada la ibn al-Hanbal wallahu ta'ala alam wa aslama ba'du ba'da dhalik mu ne tuub na après mais jamonoy Hawazin gi xareb Hunayn tuubaguloon mu ne wa huwa ma axiihi li ummi mu ngi àndoon ak frère bi nga xam ne mooy yaay lañu bokk mais bokkuñ papa muy kan Safwan ibn Umayya mooy ñoo bokk yaay mais bokkuñ papa ñoom ñoo nekkoon bi lan la wax bi mu gisee dérutu jullit ñi seen ñu gaay gaaw leen kii ñu daw mu ne alaa batala sihr al yawm mu yuuxu ca kaw ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ku bëgg a yëg na déglu na ma déglu man Kalada wala man Jabala ibn ibn Jabala ibn nan ibn al alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal yéen batala sihru waaye magie gi neen na tey magie gi yàqu na magie gi topp na fële du dara al mooy day wax ne yonent bi alei lim leen téye woon la léegi nag njabar gi nag tas na tey ñu ngi nii daw na voilà fa qaala lahu safwaan seydinaa safwaan ne ko te temps yi ñoom ñoo yemoon de ay mushrikuuna la ñoon uskut faddal laaha faat ne ko noppil yal na buur yàlla tëj sa bët yi yal na bu mu bañat mooy e, yal na sa gémmiñ gi waaw yal na bu mu tooyal sa gémmiñ gi mooy looy wax ni wallahi an yu rabbani an ya rubbani an ya rubbani rajulun min quraysh ahabbu ilayya min an ya rubbani rajulun min hawazin mu ne ko noppil yal na bu buur yàlla mooy sa gémmiñ gi yal na bu mu barkeel yow lan ngay wax ni wat naa ci yàlla ne ku bokk ci Quraysh ak góor gu bokk ci Quraysh jiite ma nekk sama buur moom ma ma ma topp ci ay ndigalam moo ma gënal fopp am ki ma jiite may topp ci ay ndigalam bokk ci waa Hawazin mooy moom lan la wax xam yi yàlla waxee na waxul ne mooy lo këne moom moom lim li ko gënal mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam gañe parce que Makka moom Quraysh moom c'est fini léegi léegi nag lenn am soit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gañe continuer ñun ñu nekk sous sa sous sa tutelle mu mu mu mu domination wala waa Hawazin gañe ko bu ñu gañee mooy ñooy dem moomi Makka te bu boobaa problème la parce que man Safwan ibn Umayya al-Qurashi bokk ci Qurashi nasab waaye yow ma ne man ko le grand Qurashi comme man wallahi man Safwaan ku bokk ci Quraysh jiite ma moo ma gënal fopp ku bokk Hawaazin fële jóge Taayif ñëw di ma jiite mooy xam yi yàlla waxe te fii la bokk waaye fëgg seen dënn kii woo mooy li ngay dégg rek nit ñi naan non ñun moom ab non ab géwél duñu jiite mooy ko mooy juxaal yi ngay dégg ñuy wax lool non ñun géwél ñu jiite nga dégg géwél bi tam ñun géer duñu jiite wala ñeeño duñu jiite mooy façon waxi caaxaan yooyu nga xam ne koo gis muy wax loolu mooy waa ji gis nga barrières yi kële doon wax naa Cheikh euh, Haji Omar ci rima mooy kooku moom vraiment gis nga nag ñiy wax lu mel noonu ñoom bokk nag ñi gën a ñi gën catastrophe la quoi ñi nga xam ne vraiment ñoom ñoom bu dee xam nga leen ne seen kaa na toog bi jooy si ñi nga xam ne ñoom nit li ñuy njëkk gis ci moom buy wax ñu ngi xool lan la sant bi buñ nee sant bi xaaruñ ci yow dara mooy na nga ko wax bañ man la canaliser ah kii de diw moom géwél la diw de jéer séeréer la géer la wala yu mel moom moom loolu mooy kiiwam ay kii de waa fii la te waxu ko waa fii ngir eh, li ta'arafu de déedéet ngir xeebante ak way kon kii de waruñoo jiite suñu imaam bi ñun fii nga xamante ni fii ci Fuuta ku dul alxuraan duñu jiite mooy waxi caaxaan yooyu ngay dégg loolu mooy waxu du waxu dara koo gis mu mel noonu nag kooku moom ñaanal yàlla daal di lay gindi yow gindi ko gis nga kooku ñaanal koy milliard bu loolu nga war a def li nga ko war a ñaanal mooy yàlla gindi la gindi ko parce que mu ngi ci réer goo xamante ne nii kooku départul fenn. décolleegul sax moom xa bu doon bu doon avion bu ñuy jël ngir dem dem dem muy muy avion bu l'islam waa ji gis nga fa aéroport bañ koy jële sax xamagul yoon wi waaw même aéroport ba ñuy jële avion bi xamagu ko te bu ko jëlul du mucc ko kay kon ñaanal ko loolu toog di jooy ci kaawam bu dee bëgg nga ko moo gën lu mel noon nag la Safwan waxe mooy moom fi mu bokk la xool xoolul naan na yonent ci bale saa saam gañe parce que moo yor dëgg déedéet loolu kippewu ko déedéet loolu faalee ko parce que temps yi lam yazal fii shirk dañu loon nekk ci shirkam ak bokkaaleem ak weddi yàlla ma waaw moom foofu la tolloon foofu la tolloon loolu nag jariñul ki koy def ah. loolu jariñul ki koy def affaire nekk fi di wax affaire panafricanisme nga gis ñenn ñi dañuy mer parce que am na noir bu ñu agressé Aubervilliers fee ci France am na benn noir bu ñu agressé fee ci Pau fële ci côté euh, Pyrénées yi wala fee ca Nice wala fee ca Lyon moom li ko naqari du ne nit la koo xam ne dañu koo tool déedéet moom li ko naqari mooy ab noir la ab ab noir la nit ku ñuul la ko looloo ko metti mais bu déggoon ñu ne ab yahud lañu ñu agressé yi tem sax mu ne alhamdulilah mu dégg ne ab li gën a garaaw rek am mbokku jullitam ab ab ab ab qurash yi ab arab yi la ñu mu jàpp ne moom ñoomu neen la rek ñoomu neen la waaw du ko choqué du ko def dara mais bu dem noir nga gis ñu def ay kii def ay mooy gaa yi yépp gaa ay fanatisme moo xew ay communautarisme daanaka boo gisee yahud bi buy bu ñuy manifester mooy parce que yahud lañ laal nga gis moo tax France seen waxi caaxaan yi ñuy wax naan ay lutter contre le communautarisme l'État est entièrement communautariste waaw parce que lu xew ñoom selon fi waa ji bokk rawatina bu dee yahud la ñu kii organiser seen marche ak yooyu pour défendre mais keroog bi ñuy rey keneen koo xam ne bokkul ak ñoom kenn waxul wala boog bon. bout des lèvres la ñuy condamner nag wootawul ci lool jullit boo xam ne noonu nga mel yow da ngay sélectionner say pa say say say émotion tu les sélectionnes selon jullit bi mu dal waxuma la nit kim mu dal loolu sax foofu nga waroon a àgg tooñ ku ñu tooñ sañ koo tooñ yéefér lam du loolu dalaa war a naqari en tant que jullit waaw en tant que jullit foo gisu tooñ dalaa war a naqari pour sans pour autant nga xam ki ñu tooñ ban religion la yor ak loolu loolu sa yoon newu ci waaw sa yoon newu ci ku ñu tooñ moom tooñ nañu ko yow nag boo manul dimbali ko mooy au moins na mbir mi naqari mooy munkar gi ñu doon wax di loolu la man ra'a minkum munkaran wal a'yadu billah nag boo ci félicité gars yi naan c'est bien waaw loolu loolu mooy fanatisme communautarisme gi nga xam ne l'islam wootewul ci loolu xamiya mooy xamiyatil jaahiliyatil ula gi muy wax waaw kon Seydina Safwan lii mu wax waxu ko parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo nekk ci dëgg naa ko wax loolu moo ndax ñu bari nag nga gis julli surtout ñi nga xam ne dañu jàpp ay intellectuel naan ay intellectuel lañu waaye c'est des professeurs nga dégg ñu ne ay jullit ah moo tax may wax bala ma dee ñu naan ay diw nee na li mu wax yonent bi alayhi salaatu diw nga xam ne gëmul na yonent bi alayhi salaatu salaam yonent yàllaa ko yónni mais loolu mooy li nga xam ne moom loolu mooy jariñ nit ki ay erreur la ak moo gën a nekk erreur loolu lépp suñu yoon newu ci ko quoi waxu bu fi dara ku wax loolu bul foog ne moo tax ñooñu seen xel yi moo wëlbatiku jàpp ne loolu aw tagg la di ko wax fu ne seen discours yi sax dangay ngay ñëw ak gàmm wala màggal ñu ñëw di commencer loolu nga gis ñenn ñoo naan way diw a di que way mooy yooyu ñuy cité nga xam ne complexe moo leen dal ay complexe lañu ba pare ay juhal lañu même s'ils sont des professeurs waaw parce que loolu loolu waroon nañ ko sax ruusa wax alors que li alxuraan wax ci yonent ma lay saa saa nga ne ko fi dégg ni dégg di wax naan ay diw nee na koo xamante ne nii kaafirun mahd yéeféer bu bam la boo xamante ne nii li mu wax yonent mi alayhi salaam lu yées la daanaka nga tànn sélectionné yenn même bu dul loolu du dara yonent mi alayhi salaam boo gëmul ne ab yonent la abdullahi wa rasuli moom la doon wax ci lettre gisoon nañ ko min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuli ku gëmul loolu moom bi boo nga teg ko fële bu ko sax cité naan wax na yonent mi alayhi salaam lenn lu rafet parce que yonent mi alei satu salaam loo ko mën a waxal te waxoo ne abdullahi la wa rasuli mooy waxagoo fi tus waaw kaa inan man man man kaan waa ji ko wax ku man di doon après complexe yi nga xam ne ñoom fii lañuy nekk nit ñi topp leen foog ne nga gis perroquet yi di jël lool ci ñoom di xaax-xaax nga xam ne jaruñu dara yooyu yëpp ay affaire yi caaxaan la moo tax sa Safwan lii mu wax nii jaruñu ko dara du lii moo ko jariñ waaye li taxoon mu bëgg mu gañe mooy fii laa bokk man moom ha ab Qurashi jiite ma moo ma gën ku bokk Hawazin gañe mu jiite ma voilà